an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shaafi'iyu rahimahullahu anhu fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaatu wa s-salaam fil baabil arba'iin waan Zaynab as-Saqafiyyati imra'ati Abdillahi bni Mas'uud radiyallahu anhu wa anha annaha qaalat qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam tasaddaqna yaa ma'shara an-nisaa'i walaw min huliyyikunna qaalat faraja'tu ilaa Abdillahi bni Mas'uud radiyallahu anhu faqultu innaka rajulun xafiifu zaatil yad wa inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad amaranaa bis-sadaqa fa'tihi fasalh fa in kaana daalika yajzi'u cannii wa illaa sarraftuhaa ilaa gayrikum fa qaala abdullah bal i'tiihi anta fantalaqtu fa ida imra'atun min al-ansaari bi baabi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam haajatii haajatuhaa wa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qad ulqiyat alayhi al-mahaaba fa xaraja alaynaa Bilaalun radiyallahu anhu fa qulnaa lahu a'ti rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa axbirhu anna imra'atayni bilbaabi tas'alaanik atajzi'u sadaqatu anhumaa alaa azwaajihimaa wa alaa aytaamin fii hujuurihimaa walaa tuxbirhum annahn fadaxala bilaalun alaa rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam fasa'alahu faqaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man huma qaala imra'atun min al-ansaari wa Zaynab faqaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayyu zayaanib qaala imra'atu abdillah faqaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lahumaa ajraani ajrul qaraabati wa ajru sadaqa muttafaqun alayhi kon xadis bi ci garab gii ñu nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amiina moom la ci al imaam al xaafiz an-Nawawi teg muy xadis numéro trois cent vingt six waaye ci jotaay bi ñu génn Euh, gisoon nañ xadis numéro trois cent vingt-cinq ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom mu ne woon waan asmaa binti abi bakrin as-siddiq radiyallahu anha annaha qaala anhuma annaha qaalat qaalat qadimat alayya ummi wa hiya mushrikatun fi ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ ñoo xadis sayyidatu asma di nag muy beneen saxaaba bu jigéen mu ne wa an zaynaba as-saqafiyya mu ne mu ngi jóge ci Zaynab bi nga xam ne ci waa Saqif la bokkoon ca waa Taif mooy Saqif jege Taif foofule waa Hawazin Saqif ca Taif lañ nekkoon ah Hawazin newoon ci wet gi <laughs> imraati Abdillah moo doon soxnaay Abdallah ibni Mas'ud di doomi Mas'ud ibn ah, ah, kii Abdallah ibn Mas'ud Euh, ibn Ghafil ibn Habib voilà donc da doon a fàtte maa ngi hésité Ghafil voilà ibn Ghafil ibn Habib la way <laughs> <laughs> say ah. <laughs> kon radiyallahu ta'ala anhu wa yal na bi gënam ko Abdallah ibn Mas'ud ak soxnaam si di Zaynab radiyallahu anha annaha ndaw si nee na qaala rasulullahi nee na dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dane tasaddaqna saraxe leen yaa ma'shara nisaa'i mbooloom jigéen ñi dee leen saraxe walaw min huliyikunna même bu dee ci seen takkaay yi ngeen di jël di saraxe sax def leen ko qaalat nee na nag bi ma déggee yonent way saa saa wax loolu nag qaalat sayyidatu Zaynab nee na faraja'tu ila Abdillah ibn Mas'ud nee na ma dellu kër ga dem ci sama boroom kër di Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu anhu fa qultu ma ne ko innaka yow kat dëgg-dëgg yow Abdallah rajulun góor nga koo xam ne xafiifu zaatil yad mooy koo xam ne loxoom jotul ginnaawam nga waaw mooy koo xam ne li nga yor bariwul euh, euh, mooy daal euh, ku ku mooy koo xam ne war nañ koo sarax la nga voilà mooy xafiif xafiif xaw moo taamu mooy ku woyof zaatil ya di sa wel sa wal ah, sa sa wal loxo <laughs> waaw boroomub loxo mooy sa loxo daa daa woyof waaw mooy wolof danaan sa loxo jotul sa gannaaw waaw léegi wa inna rasulallahi te ndawal yàlla ne sallallahu alayhi wa sallam qad amarana bi sadaqa ñun jigéen ñi digal nañu surtout ñun ñépp la ko doon digal mais bi ñoom exclusivement ñoom la doon waxal digal nañu kat nañ nañu saraxe kon nag fatihi dikkal ko demal nga dikkal yonent bi alayhi salaatu salaam fasalhu laaj ko waaw fa in kaana dhalika yajzi'u anni waaw bu dee ne loolee mooy li ma war a saraxe ma sarax la ko yow sama jëkkër bu dee ne lool mën naa taxaw sama mën na maa defal ngërëmu yàlla gi may ut mooy dinaa ca am yool bi may sàkk bu dee damaa saraxe bu dee na lool am na ah bu dee laaj nga koy yonent bi saa mu ne la lool la wa illaa bu dee ne du lool rek nag sarraftuha ila ghayrikum ma joxe li may saraxe euh, keneen ku dul yéen ñi yow abdallah ak njaboot ji fa qaala abdullah nee na nag abdallah ne ma mooy ibnu mas'ud radiyallahu anhu di boroom këram ne ko mais bal tiihi anti ne ko non <laughs> garaawul yow kay demal man kay jarul man may dem di laaj yonent bi saa saa yow yaa dégg yonent bi saa saam wax lool nga ñëw mais demal laajaat ko comme que moom nga <laughs> demalal sa bopp rek garaawul man moom <laughs> voilà <laughs> man ma dem non yow kay demal rek faam mooy loolu rek yow demal nga laajal ko sa bopp waaw nee na bi ma waxee lool ah fan talaxtu ci saase ma ma ma ma jël saay dàll daal di dem wëy dem ci kër yonent bi sallallahu alayhi pour laaj ko lii nii est digale gi nga digale ñu saraxe man bu ma saraxee li sama boroom kër kat loxoom jotul gannaawam mooy e, ci waay ñàkk ñi lañ ko mën a boole est ce que man man naa koo saraxam diit loolu bu ma ko saraxee est dinaa ci am yool loolu nag la dem di laaj nee na fan talaktu ma daal di wane gannaaw daal di wéy daal di dem fa ida imra'atu min al ansari bi baabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam nee na bi ma ñëwee kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam fekk fa benn jigéen boo xam ne ci waa lamsaar la bokk nekk ci bunt kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom tamit te néeg ba di xaar ci bunt bi mu ne xaajat yi xaajatuha man li nekkoon sama aajo ba tax ma jóge sama kër fële ak Abdallah ibn Mas'ud ñëw fii ndeke ndaw soosu it même aajo jooju la am mooy laaj est-ce que moom it mën naa sarax jëkkëram waaw wakkaana mu ne nag te nekkoon na rasuulullahi mu ne ndawal yàlla li nag sallallahu alayhi wasallam dafa nekkoon qad ulqiyat alayhi almahaba mooy borom bi daa defoon ci moom te noonu la ko borom bi melale almahaba mooy ak tëyu mooy yonent bi alayhi salaatu salaam yow boo ko xamul nii bu dee xamoo ko du tout wala miinoo ko <laughs> boo koy dóor a gis doo ko ñeme <laughs> mooy du du du du ku nit bi yàpp <laughs> waaye même lu dépassé sax mooy dafa amoon charisme voilà lool mooy mooy lool mooy borom bi da koo defaloon charisme goo xam ne yow boo ko nee jàkk di nga am loo yëg quoi mooy <laughs> di nga xaw a ne tekk quoi ak loo parax paraxeeg loo xaw a kii moom ah nga xam ne ah kii ma gis moom ah kii moom moom moom way <laughs> mu ne nag yonent bi alayhi salaam dañ koo defaloon loolee waaw <laughs> waaw léegi nag loolu moo tax. moom bëggul ñu agsi foofu ci bunt bi moom ndaw si ñoom ñaar ñëpp li ñu bëgg mooy dem laaj ko waaye ku ci nekk euh, am na lu la téye daal ngir nga ngir nga yëglu ngir duggal sa bopp <laughs> ñu toog ci bunt bi <laughs> di xaar <laughs> nee na fa xaraja alaynaa Bilaal bi ñu taxawee roon rek Bilaal daal di daal di génn jóge ci yonent ba saa saa rek génn fa qulnaa muy al muaddinu al qurashiyu ah, mawlaahum muy Seydina Bilaal ibnu Humaama Bilaal ibn Rabaah al-mu'azzinu noddukatu yonent bi alayhi salaatu salaam mu génn fa qulnaa lahu ñu ne ko itti rasuulallahi waa ne ko waa Bilaal doo ñu demal ci yonent bi alayhi salaatu salaam dawal yàlla la fa axbirhu bu ko defee nga xabaare ko anna imra'atayni am na ñaari jigéen de bil baabi yu taxaw ci yu toog ci buntu bi tas'alaanika di la laaj nag ab question question bi nag lii la laaj lii la atajzi'u sadaqatu anhuma ala azwajihima est-ce que ñoom c'est ab sarax bu ñu dee dañoo génn sarax lii nag euh, bo am na boroom xam-xam yi bon loolu dinañ ci ñëw après insha allah euh, yoo xam nañ ne lii nag du saraxe kese ah zakat ci la <laughs> voilà <laughs> loolu dinañ ci ñëw ci wute boroom xam-xam yi bu ñuy ñëw ci njàngat insha allah est jigéen man naa joxe zakatam boroom këram bu dee ne boroom këram dafa ñàkk waaw loolu. masala euh, li nga xam ne mooy xilaaf la wute la ci boroom xam-xam yi loo xamante ne nii mooy jigéen koo xam ne moom war naa génne zakat boroom këram nag warula génne zakat ba moom sax day nangu zakat léegi est ce que moom mu jël zakat ji di ko joxe feneen wala mu jox ko boroom këram gii est sax mu jox ko boroom ban moo gën premièrement mais deuxièmement bala premièrement est ce que loolu mën naa nekk waaw loolu insha allah yaa vay ñu ko naree vate rek nag ñu ko vat li bu soobee suñu borom waaw kon mu ne laajal ma ko yow bilaal nga laajal ñu ko ñun ñaar ñii est-ce que bu ñu joxee suñu sarax jox ko suñu ala a tajzi'u as-sadaqatu anhuma ndax dinañ ci mën a am yool jege yàlla am ngërëmu yàlla bu dee dañ koo jox ala azwajihima ci seen ñaari soxna seen ñaari boroom kër yi wa ala aytamin fi hujurihima ak bu dee nañ koo jox ay non seulement seen borom këm mais ay jirim yoo xamante ne nii ci seen euh, euh, kii yi lañ nekk ah euh, ci seen kër yi ci seen néeg yi mooy ay jirim yu ñu yoraale waaw man na nekk ah ay ay ay jirim yoo xam ne daal moom lañ yoraale est-ce que ñooñu bu ñu leen ko joxee ak jëkkër ji dina dina jàll loolu nañ ci am yool ba pare nag ñu tegal ci Seydina Bilal radiyallahu anhu ne ko wala tuxbirhu de man nahnu ne ko nag ñu ngi lay ñaan Bilal boo duggee ci biir <laughs> bul xabaare yonent bi lay saat saam ñun ñooy kan waaw ñun ñi laaj laaj bi bu ko wax ñun ñooy ñan de loolu dañ la koo ñaan ah Seydina Bilal it dem waaw <laughs> lii lépp ay njàngat la fa daxala Bilalun Seydina Bilal duggu ala rasulillah duggaat yëglu waat duggaat fa mu jóge <laughs> ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi fasalahu mu laaj yonent bi alay saa li ñu ko laaj ñun li ñu ko yóbbante mu laajal ñu ko fa qaala lahu rasulullah sallallahu léegi bi mu laajee ba pare yonent bi alay saa saam laata mu koy ton <laughs> mu ne ko man huma ñaari jigéen ñooñ nga ne am na ñaari jigéen yu nekk ci bunt bi ñoo la yebal waa ñooñu ñooy ñam <laughs> ah Bilaal qaala sayna Bilaal ne ko imra'atun min al ansaar ah, ah kii la de benn jigéen la boo xam ne ci waa al la bokk waaw waaw ci waa al lañ bokk mhm. <laughs> léegi wa Zaynab ak Zaynab benn jigéen boo xam ne ci waa al la bokk ak Zaynab fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa ne ma ndawal yàlla li ayu zayanib ne ma ban ci yi <laughs> parce que zaynab yi dañoo bari waaw <laughs> lii mooy la fay mubham wala muhmal <laughs> yow itam nag moo jeexalal kuur bi ñu dem tëddi nag ah kuti yi nga bëgg a laaj day yàq dom ambiance ah gaawal lab ne daal di tëddi <laughs> yeneen tubaab yi saa saa nag yii nii ñuy def du bokkul ci ñi nga xam ne julli nañ jeewa pare ah waaye <laughs> waaye bokkul ci yi nga xam ne wakaana bokk na ci yi nga xam ne la Abu Barza doon wax radiyallahu ta'ala anhu bokk na ci yeneen tubaab yi saa saa ñu doon sip mooy nekk di waxtaan après guerre waaye loolu mooy waxtaan woo xamante ne nii waxtaan wu amul njariñ la waaye waxtaan wi nit ki waxtaan ak soxnaam. ginnaaw bu ñu jullee gee ba war a bay tëdd ba tëdd loolu rafet la lu baax la lu lislaam di sojja la waaye tamit ñoo xamante ne dañuy waxtaani diine ak lu jëm ci wàllu xam-xam yeeg yoo xam ne njariñu àddina ak alaaxira wala loo xam ne day yëwénal seen àddina bi nga xam ne fa la ñu amee seen alaaxira loolu bokkul li ñu sigde voilà mais ñi nga xamante ne nii mooy di waxtaan waxtaan yoo xamante ne amul njariñ la yusmin wala yughni min ju' te bu baree sax mën na laa jural ay ay ay ay ay ay ay ay musiba waaw ba pare nga déraper di waxtaane ay yoo xam ne bariwul njariñ loolu la yonent bi alayhi salaam doon sit parce que ku mel noonu en général yeewu fajar da koy tër waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam doon sit yooyu waaw yooyu sa moo tax sayyidina sayyidatu euh, euh, euh, Aïsha radiyallahu anha doon wax mu déggee dëkkandoom ya doon wax ginnaaw gee ñuy wax rek mu ne leen waa yéen arihu alkiramil ah, ah, ah, mooy mooy ñii bind hmm? alkaati al barara waaw lu mel non la ko wax waa yéen noppal leen bëccëg yépp yéen a ngi doon wax seen malaaka yi di bind rek raqibun maa yalfiqu alhamdulillah min qawlin illa ladayhi raqibun atid nit ki amul dara lu muy wax lu dul ne am na ñaari malaaka kii di bind yu baax kii di bind safaan bi mais yéen du ngeen leen noppal noppal leen leen guddi jot na du ngeen dem tëddi iraaxu waay waay waay malaaka yi xam ne ñoo tedd te baax dox rek ndigal yi leen seen borom jox ñu lay bindal nga nekk fi yéen guddi jot na julli ngeen gee dem leen tëdd nag ci lu baax moo gën ngeen di wax ba nar koo yàq ak dugg ci la seen yoon newul ariixu voilà <laughs> bii nag yow vay bi waxu ci ndax bii hadis yonent balay saa saa la ñuy waxtaane te yonent balay saa saa bi Seydina Omar radiyallahu anhu anhu wax ne yonent bi alayhi salaam da doon nekk da doon nekk ak Seydina Abu Bakar man ma nekk ak ñoom ginnaaw buñ jullee gée ba pare ci guddi gi ñoom ñu nekk man ma nekk ak ñoom ñuy waxtaan mais nee na gis nga ñoom ñu waxtaan ma toog ci ñoom toog de di déglu li ñuy wax mais di dégg li ñëpp ndax ñu ma am ñun ñëpp a toog mais maa ngi mais dafa mel ni benn zine ji boobu laa seen biir bu dee Seydina Omar radiyallahu anhu la lool di dal mu ne yeneen tubaab saa saa bari lu mu doon waxtaan ak Seydina Abu Bakar guddi gu nekk nag buñ jullee gee ba mu guddi. ñu nekk ñoom ñaar di wax rek mais xam nga ne bos loolu du waxtaan yu waxtaan yu kale Seydina Omar nee na man ma nekk ak ñoom mooy léeg-léeg dama ko doon fekk du tout le de léeg-léeg dama ko doon fekk mais <laughs> damay mel ni benn zine ji seen biir zine xam nga mooy lan mooy temps yooyu ñi nga xam ne ay Nubie lañ dëkk Nubie antique mooy ay Soudan tey ay foofu nga xam ne ñoom dégguñu woon arabe du tout mel ni nga jël xam nga lan ngay imaginer nga jël benn waajoo xam ne benn góor goo xam ne bawal bawalam gee wala tajooram gee rek la xam masu faa génn masu la jàng école fa mu nekk sax école amul waaw amul kenn ci xale yi village bi ku ku ku jàng sax français yooyu dare te amul télé amuñ rajo amul dara léegi yow nga ne ko si si xii yëkkati ko yóbbu ko biir Irlande quoi <laughs> mu ñëw dégg Irlandais yi sawaay di di làkk kàllaamay Shakespeare xaw ma l'anglais mu nekk ci leen biir xam nga kooku mooy amul dara lu gaa yi wax loo xamante ni dina ko comprendre dara <laughs> mu ne nag man man Omar radiyallahu anhu bu yonent bi alayhi salaam ci guddi yi noonu <laughs> muy waxtaan Seydina Abu Bakar <laughs> léeg-léeg ma fekk ko mais ma koo koy niroo tellement lii wax xaw ma ci tos dara laa ci xamul te moom ñu ngi wax ah voilà comme quoi. <laughs> waaw waaw loolu it modestie moo koy may li tax bu koy nettali moom Seydina Omar ak si mu toll <laughs> xam nga mil noonu am na ñoo xam ne même bu dee seenub jaar-jaar la après dépassé nañ foofu sax ñoom du ñu nangu di waxtaane yooyu nga xam ne jaaroon nañ ci waaw parce que matu ñu tax xamuñu jàpp ne loolu ak wàññeeku wàññeeku la alors que loolu ak kawe kawe la day wane nit ñi fii ngay jaar waaw te tamit lu ngeen ma yëkkati yëkkati bu leen sayna Abu Bakar waaw la laylatun wahida li Abu Bakr li Abi Bakr xayrun min Umar wa Umar waaw sayna Umar radiyallahu anhu ba mu déggee wax ak ngëneelam ba mu foog mu dégg daal ci wax ji daal liñ ci jàpp mooy gaa yi dañ koo bëgg a gënale ci as-Siddiq jàpp ne moom bii daal ak li mu def ak bi mu nekkee xalifa nii ni affaire yi kiiwe amaana ah est ce nekkul moo moo gën a Abu Bakar Seydina Omar radiyallahu ci boppam moo ko dégg artu gaa xamal leen les points mu tegaat ko ci i ne leen gis ngeen benn guddi Abu Bakar benn guddi Seydina Abu Bakar waxuma la euh, man Omar kese de moo gën Omar man nii moo gën sama waa kër ñépp buñ leen boole woon ci balance ñoom ñépp teg leen fee benn guddi Seydina Abu Bakar moo leen gën ñoom ñépp waaw <laughs> <laughs> waaw <laughs> mu ne yonent ware saa saa bu doon wax ak Seydina Abu Bakar ma nekk seen biir nii ci guddi yi moom <laughs> moom kay dara laa dul xam ci li ñuy wax ñu ngi waxtaan de ma toog toog nii mais li ñuy wax dara maa ngi mel ni benn zim ji étranger boobu ñu dugal biir Quraysh sa waay déggul dara xamul dara ci li ñuy làkk waaw kon way euh, loolu dalil la woon pour que ne euh, waaw julee gee ba pare après loolu yow kay tontu <laughs> boo mënu la toon <laughs> yow kay garawut <laughs> ñu jàll waaw muumal laaj bi loolu la woon ayu zayaani bi Seydina Bilaal dafa ñëw ne yonent bi saa salaam kat ñaari jigéen nekk ci bunt bi lii lañ lay laaj yonent bi saa salaam tontoo ko ne ko ñoom ñaar ñooy ñan Seyna Bilaal na ko ah benn jigéen la imra'atun min al-ansaar wa Zeynab benn jigéen la bokk ci lansaar yi ak Zeynab yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko fa qaala lahu rasuulullah kan mooy nettali sayyidatu Zeynab boo koy nettali nee na yonent bi alayhi salaatu salaam ne Seydina Bilaal radiyallahu anhu ayyu zayaanib ne ko kan ci Zeynab yi parce que Zeynab yi dañu bari hmm? mubham kii du mubham muhmal la mubham wa mubhamun borom bayquniya wa mubhamun maa fihi raawin lam yusam mubham mooy loo xam ne dañuy tudd nit koo xam ne kenn waxul kenn waxul mooy kan buñ ne benn français nee na ah français bare nga naan la nee benn français benn sëriñ nee na te sëriñ si bari wala sama benn tànt nee na te yow tante yu bari nga am sama benn najaay nee sama benn maam nee na te yaw sa maam yi dund ak ñoo bari quinze maam fii mu ne ñooñu ay muuma xamuñu kan la tuddoo kan la benn waay nee na ah ah un lambda a a tel a dit loolu lépp loolu mooy mu mubham muhmal nag mooy dañuy tudd tuur bi mais sauf que ñu tudd noonu dafa bari waaw waxoon naa la fi mooy waa ji nga xam ne jóge ca Bawol nataalam gële wala Kajoor wala Casamance wàcc Dakar saway wala Fuuta ah wàcc boo maraîcher c'est <laughs> que garage yu ba taxaw waaw man de Moodu Njaay laay seet <laughs> ñu ne ko ah kuy Moodu Njaay mu ne Moodu Njaay ñu ne ko man Moodu Njaay fan la dëkk adresse am kan doomu kan ak kan wala baayu kan ak kan sawaay ne yooyu yëpp xaw ma ci man daal dañ ma ne ndakaaru daal la dëkk waaw moo tax nag ñu ne ma boo wàccee rek neel du Njaay moo tax ma wàcc rek ne Moodu Njaay koo kooku xam nga ne kooku du gis dara kooku du trouver <laughs> kooku moom mën naa jëlaat orel bi ci tegu wala kaar bi ci kiy delluwaat dans son bawol nataal na xam ne du trouver dara Modou Ndiaye yi ni ñu baree pourtant wax na tur de xam nga bopp la ki wàcc ne man benn waay laay seet xam nga ki wàcc ne man benn waay laay seet kooku moom moo gën a jafee mbir mais au final seen résultat benn lay far dem boo melul te am na chance sax ñu ne ko ah waaw baax na am na Modou Ndiaye de xamoon ci garage bi xanaa ko ba xam dem laaj Modou Ndiaye woom ne mu ne ah, du kii Modou Ndiaye moom xam naa ko ma koy gis ko du kii kooku mais amoon na chance ñu dem seet ci garage bi foofee ca boo maraîcher marché central gaa yi gis kenn ku fa tudd noonu mais ki wàcc naan benn waay laay seet kat non benn waay la boo xamante ne nii fii lay nekk kooku noonu nañ naan ko sa ay jëlaatal say bagage voilà loolu mooy différence entre muhmal ak mubham muhmal mooy dañuy tudd tur bi mais comme que ñi ko tudd daa bari euh, duñ xam kan la te amul benn indice buy wane ne lii kii la ndax bu dee am na indice yow nga am ay ay ay ay ay nijaay yu bari kenn ki tudd ci Malik kenn kese tudd ci Malik nga ne sama ah sama nijaay Malik da nee na te yow fukki nijaay nga am kooku garaawul même bu dee ne ndax mi nga ne sama nijaay kook dootul muhamal ak ah, kook dafa leer mu mooy leer na voilà bu amee luy walla sama tànt loolu it mën na nekk bi nga xamante ne Euh, yow euh, benn tàntanga yooyu yëpp day leer mais bii mumal mooy damay tudd tur bi mais ñi ko tudd dafa bari te amul dara luy wane ni kii la waaw comme Zaynab yow la ñëw ci saxaaba yi niñ bari woon Zaynab yi saxaabiyaat yi nga naan Zaynab comme fii nii ah wala Abdallah dañoo bari mais waxoon naa la bu ñu nee Abdallah rek joyal ko noonu Ibnu Mas'ud la par exemple loolu noonu euh, day leer boobu mu la mais mën nañoo xam kan ngay wax selon. est ce waa Sham ba ngay wax waa Sham nga nekk ne Abdallah de nee na ñoom dinañ xam Abdallah bi ngay wax wala waa Makka nga nekk wala waa Medina wala waa Taif loolu waxoon nañ la ko selon al abadilatu al arba'a est Abdallah ibnu Umar la wala ibnu Abbas wala Abdallah ibnu Zubayr wala Abdallah ibnu Amr ibn al-As waaye boo génnee ci loolu saxaaba nga ne Abdallah kese te Abdallah yi dañu bari woon fees dal <laughs> boo waxee Abdallah kese boo ci faire abstraction ak euh, façon tënk yi ñu wax noonu kooku mooy Ibnu Mas'ud pourtant Abdallah nga wax te saxaaba yi ci tuddoon Abdallah dañoo bari ay bàyyi Seydina Jaabir Abdallah <laughs> Jaabir ibn Abdallah <laughs> ah, am nu bari bari bari bari waaw ah. léegi boo ko waxee mooy bu boobaa dañoo xam ne Ibnu Mas'ud ngay wax booku par exemple muhmal boobu du muhmal parce que leer na da xam nañu kan ngay wax waaw mooy ay largon la ñu xam moo tax di nga gis yonent bi alayhi salaam li ko Seydina Bilaal di wax waaw léegi kon lii mooy muhmal mooy ne ñu tudd tur bi dafa bari nga tudd kenn nga tudd tur bi mais xamuñ kan ngay wax waaw <laughs> waaw te loolu bu ñëwee ci njàngat yi nañ ko gis <laughs> waaw insha allahu taala Euh, muhmal bii mugmam nag yaa fay duñ ci ñëwaat sonal na xale tuuti <laughs> voilà <laughs> voilà kon mu ne kon yonent bay saa saam ne ko ayu zayanib ne Bilaal mais ban kan ci Zaynab yi qaala mu ne ko imratu imraatu Abdillah soxnaay Abdallah gis nga da ne ko soxnaay Abdallah yonent bay saa saam nekku fanaan ban Abdallah <laughs> xam na ne bu ñu nee Abdallah rek ibn wax noonu rek bàyyi teguñ ci doomi kan ak yooyu bàyyi kan kooku dañuy xam ne Ibn Mas'ud la moo tax bi mu ne ko soxnaay Abdallah yonent may saa saa am ne këy la kon Abdallah Ibn Mas'ud la voilà moo tax laa ñekkaatu fa naan ko euh, bana Abdallah soxnaay Abdallah ban kuy Abdallah waaw loolu bu doon ne Abdallah yi dañoo bari kenn amu ci lu ñu koy buñ ko joyelee moom lañ ci jubluwaa bu boobaa day soxla mu yow mi koy wax sax waroo war a xaar ñoo koy kii nga leeral waaw comme <laughs> le Seyna Jaabir wax ne damay yow yëglu ci yonent bi alayhi salaam mu ne ma ko la ma naan ko <laughs> ma ne ko ana man la yow nan ngay fëggee <laughs> amul œillère bu ñu lay xool gis la walla lool nga fëgg waaw ñu ne la waaw ko la wala nga yëglu nga naan man la loolu kenn bu ko wax allo yow yaa ngi woote numéro privé <laughs> woote numéro privé ba pare wala numéro boo xam ne yow xam nga ne amu ko parce que da ngaa laajte numéro mbëkk yi allo salaamaaleykum waaw. waaw kooku ñu ne la waaw kooku kan la nga naan man la non man la du wax bi da ngaa war a wax surtout ak sa sant ñu xam ne diw la bu xawee kii nga ne ko man waaw man fàllu mel mu mu mu mu mu caaroy wala mu mu mu fàngam ak wala mu nangam wala yu mel noonu wala doomu diw ak diw au minimum waa ji xaw a repérer wala bu dee daa am fu ngeen xamante woon nga ne ko mooy eh ma ñoo daje woon Thiès jour de temps wala ñoo daje woon Koumpentoum de sangam yaa ngi fàttaliku am benn tabaski nii. ñu jëloon da nga jaay ba voilà waa day mooy loolu la fokk nga def lu tax ñu xam ne yow la waaw Seydina Jaabir nag radiyallahu anhu nee na yonent ne ka ko kan <laughs> man la génn naan ma ana ana naan ma man la man la man la kenn du ma di ko wan ne du nii nan ngay nekkee kii <laughs> waaw kal munkari la waaw li ma ne kenn du def lii <laughs> kan la nga naan man la déedéet waaw <laughs> oh, yooyu yëpp dafa am solo ci suñu woote yeeg bàyyi message boo xam ne yow waa ji ci nga bàyyi message surtout woote bàyyi woo message yaa gaayee yem rek <laughs> waaw <laughs> surtout bu dee xamuñu la yow yow xam waa ji la yor sa numéro mësu la yor sa dara nga woo ko tam na xam ne numéro bu ñu xamul duñu ko wuyu waaw am nañu seen réseau waaw mais yow oh, nu mu ci man demee da waroon a présenté wu waaw léegi kon Seydina Bilal en tout cas yonent bay saab-saab ne ko kan la ci Zaynab yi mu ne ko imraatu Abdillah soxnaay Abdallah la fa qaala rasulullahi nee na ndawul yàlla sallallahu alayhi wasallam ne ma lahuma door koo tontu nag lahuma ñeel na leen ñoom ñaari soxna yooyu leen ajraani ñaari pay la ñuy am buñ saraxee jox ko seen jëkkër yi yu ñàkk yi dinañ am ajrul xaraabati mu leeral dinañ am payooruk jegeñaale gi ñu jege ñaale joxe gi ñuy joxe lool day day gën jokk seen diggante bi wa ajru sadaqati dinañ am payu sarax xam nga lii gis nañ lu mel nii ci sa xadiis yi fi rombo mu ne muttafaqun alayhi al imaamu al xaafizu al buxaari al imaam muslim ñoo ko bokk solo laaj bi mooy est-ce ñoom ñaar doon ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad seen sëriñ ko naka al imaamu al imaam al imaam eh, Abu Dawud kese moo ko solo woon kon ñoom ko solo woon ba mu des al imaam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhi al imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom mu ngi ko ci kitaabu zakat zakati ala az-zawj mu ne haddathana mooy ci téereb zakat buntu zakat jël sa zakat jox ko sa borom kër mooy jigéen bi waaw beneen côté bi nag bu ñu ñëw ci njàngat yi nañ gis ne man da nekk mooy góor gi mënoo jël sa zakat jox ko sa soxna parce que yow yaa ko war a bu boobaa retour sur mooy yow dërëm gi jëñul gaal bi ey eh, yow nga a war a joxe dépense nga jël sa jox ko ko <laughs> loolu mooy di ko xoole bëtu nag comme ko jox naa la ko nag bu fi laaj dépense quoi ah, saay loolu darul jàll loolu moom way bi moom bu dee dañ see da amagu tus waaye bu dee bu dee sa xel da cay demoon couper ko kuur léegi ba kera ba kera ñuy dugg nag ca masala yi insha allah tey moom mënuñu cee dugg waaw ndax affaire bi ñu ngi nii ci taxrib bi kon mu ne kon ci buntu woowu lu ko ni mu ne haddathana Amr ibn Hafs mu nekk yoon nekkal mooy Amr na Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Mu'awiya an-Nakha'i al-Kufi Abu Hafs rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana abi muy Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Mu'awiya Abu Amr al-Kufi moom juge doon al-Qadi an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana al-A'mash mu nekk ñu nett mooy A'mash di Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili Abu Muhammad al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala haddathani Shaqiq al-A'mash mu ne Sulaymaan ibn Mihraan mu ne ki ma nettali mooy Shaqiq di Shaqiq ibn Salama Abu Waa'il al-Asadi al-Kuufi moom mii nga xamante ne muxadram la woon mooy fekk na jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye masula gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam <laughs> waaw ñii taabi'i yi ñooy ñi ci gën a màgg waaw waaw mooy ñi ci gën a màgg ñii na màgg mooy ñoom fekk nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy dund ñu ngi dund waaye amuñu woon euh, possibilité borom bi xéewalewu leen woon ñu gis yonent bi alayhi salaam ba nekk saxaaba moom muy euh, Shaqiq euh, ibn Salama muy Abu Wa'il al-Kufi rahimahullah an Amr ibn al-Harith moo ko jëlee ci ku ñu naan Amr ibn Abi Dirar ah <laughs> ah kii nii seeru soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi bay nag kooku war nga xam léegi. al buñ la nee kii sërëm la mooy ñoo bokkoon papa xoolal Amr ibn al-Harith la tudd ibn Abi Dirar léegi kon mooy kan ban soxna la yonent bi alayhi salaam amoon boo xam ne baayam al-Harith ibn Abi Dirar la tuddoon <laughs> al-Mustaliqi min bani al-Mustaliq eh? xamoo ko non yow. Xadiijatu bintu Xuwaylid nga naan yow kii bàyyam alxaaris lañ la wax alxaaris ibn Abi Diraar Banil Mustaliq yow sax yow c'est vrai que comme que suivre siira <laughs> siira bi te suivre beneen siira tamit c'est c'est moo tax euh, loolu mën nga ko bañ a xam quoi même bu dul siira sax boo euh, téeree xadiis rek mais gisagoo ko voilà c'est pas grave ça arrive. mooy euh, ghazwatu banil mustaliq muy ghazwatul muraysi' ah <laughs> muraysi' wal ahzaabu laa tanami saway ah xamoo boobu ba ghazwatu ab xare la woon bu yonent bi alayhi salaatu wa salaam defoon ak waa banul mustaliq waaw kilifaay waa banul mustaliq moo doon al Haaris ibn Abi Diraar voilà moom moo doon moo juróon benn kenn ci soxnaa yonent bi alayhi saam dafa mujj tuub sax moom mi alxaaris ibn abi diraar waaw goro yonent bi alayhi salaam la woon amr bi doomam la mooy soxnaa yonent bi alayhi salaam boobu amr bii nii frère la baal ma wax rek Juwayriya <laughs> Juwayriya waaw ah, man nag sama xel ci Maymuna la demoon Maymuna bint al-Harith la no ma ne la mais du ibn abi du bi ibn abi Diraara waaw bokkuñu de voilà boo ma waxoon lool sax moo tax ne woon Sayyidatu Xadiija bi voilà parce que bu boobaa di nga am même bu dee da nga Maymuna bint al-Harith yi voilà minimum lool c'est am nga benn logique <laughs> waaw mais yaa Xadiija moom c'est bintu Xuwaylid waaw radiyallahu anhunna kon muy Juwayriya yaay Juwayriyatu bint al-Haaris ibn Abi Diraar sayyidu Bani al-Mustaliq moo doon sangu waa Bani al-Mustaliq léegi kon mu ngi noonu kon mu jële ko kon Shaqiq ibn Salam mu jële ko ci Amr ibn al-Haaris moom mii kii la saxaaba la woon radiyallahu anhu wa ardaahu al-Kuufi al-Mustaliqi al-Xuzaa'i rahimahu radiyallahu anhu an Zaynaba moo ko jëlee ci Zaynab imrati imraati Abdillah di soxnaay Abdillah en fait nga nu fa demee ñoom ñaar ñii lan lañ bokk mooy euh, Amr ibn al-Harith Amr ibn al-Harith sëru Zaynab moo ko jur Zaynab bii bu fi dégg Zaynab nag. xam nga am na Zaynab bint rasulillah sallallahu alayhi euh, am na Zaynab doomu yonent bi alayhi salaatu salaam Zaynab euh, soxnaa yonent bi alayhi salaatu salaam ah ak Zaynab yu bari bari bari bari Zaynab bii leeral la ko mooy soxnaay Abdallah ibn Mas'ud voilà radiyallahu ta'ala anhum wa anhum kon moom mii Amr ibn al-Harith euh, kii la mooy euh, mbokkam mbokku mbokku mbokku yaay euh, Zaynab bii moo ko jur voilà loolu la <laughs> waaw mu ngi noonu loolu lu leer la léegi kon mu ne Euh, bon Zaynab bi nag am na ñu ne Raa'ita la tuddoon waaw am ñu ne non Zaynab la tuddoon muy Zaynab bint Muawiya ibn Attab as-Saqafiya radiyallahu ta'ala anha am ñu ne Raa'ita la tuddoon wala rek muy dafa amoon dañ ko xamoon Zaynab ak Raa'ita ah moo tax al imaam at-Tahawi daal di dogu ne Raa'ita mooy Zaynab rek waaw ndax. jamono yonent ma ne saa saam amul Seydina Abdallah ibn Mas'ud amul beneen soxna ku dul moom waaw kon nag mu ngi noonu le waaw kay ah léegi kon gis nga loolu lañ bokke waaw ay mbokk lañ woon mook Zaynab bi eh, bint eh, eh, Muawiya no bint Abdillah Euh, bint mu ibn Muawiya am ñu ne noono du Abdullah bint Muawiya la radiyallahu taala anha mais bon loolu allahu taala alam léegi nañ continuer daal léegi kon mu ne an Zaynaba kon Amr ibn al-Harith an Zaynaba imraati Abdillah ibn Mas'ud Abdillah kese radiyallahu anhuma soxna Abdullah qaala fa dhakartuhu li Ibrahim waaw bon après Imam al-Bukhari moo ko wax ci affaire càllale nee na euh, mooy ci tàllale bi ne kenn ci sëriñ si ne dama ko tuddal Ibrahim mooy an-Naxa'i fa haddathani Ibrahim nee na Ibrahim ibn Yazid an-Naxa'i rahimahullah daal di may wax an Abi Ubayda mu jël ko Abu Ubayda muy Amir ibn Abdullah ibn Mas'ud doomu Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud an Amr ibn al-Harith mu jël ko ci Amr ibn al-Harith an Zaynab imra'at Abdullah bi misli sawa'an qaala xoola sayyidatu Zaynab li wax dana qaalat kuntu fil masjidi fa ra'aytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qaala tasaddaqna walaw min huliyyikunna voilà mooy wax na la fii ci ban circonstance la ko yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon dama nekkoon ci jàkka ji mooy jàkkaay yonent bi alayhi salaatu ndax albi lil ahdi la mooy jàkka ji ñu xam jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam nee na mooy eh, albi l'article défini la mosquée soxlawul ñaan eh, kon mosquée Quba bi lay xoolal non mosquée yonent bi alayhi salaatu salaam fara'aytu nee na ma gis annabiya ma gis yonente bi alayhi salaatu wa salaam fa qaala mu ne ma tasaddaqna dee leen saraxa yéen jigéen ñi walaw min huliyikunna nem bu dee ne ci seen takkaay yi dee leen ko def waaw mu ne wa kaanat Zaynabu tunfiqu ala Abdillah wa aytaamin fi hajriha qaala nee na sayyidatu Zaynab nag daa amoon da doon dépensé ci borom këram bi Abdallah ak ay jirim yu nekkoon ci giron wam moo leen doon ci keppaaram moo leen doon yor léegi nag qaala fa qaalat li abdillah sal rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ayajzi anni an unfiqa alayka wa ala aytaami fi hajri min as-sadaqa fa qaala sali anti rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fantalaqtu ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa wajadtu imra'atan min al-ansari ala al-bab hajatuha mithlu hajati fa marra alayna Bilaal fa qulna sali an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ayajzi anni an unfiqa ala zawji wa aytaami li fi hajri wa qulna la tukhbir bina fa dakhala fa sa'alahu fa qala man huma qala Zaynab qala ayyu zayanib qala imra'atu Abdillah qala na'am laha ajrani ajru qaraba wa ajru sadaqa nii la ko imam al-Bukhari indi kan jal imam Muslim Abul Husayn moom kàddu yim indi moom la kii indi moom la imam an-Nawawi indi fii moo tax eh, ñun dañuy wax càll bi rek comme que affaire bi gudd na ba pare après li ci des Euh, mooy ñu banoonu kon mu ne moom mu bi kon di tamit ci kitaabu zakat téereb zakat baabu buntu bi shuraax yi def fadlu nafaqati wa sadaqati ala al aqrabin ngëneelu saraxe di dépenser ak di saraxe ci say way jege ñaale mu ne haddathana Hasan ibn Rabi' mu ne ki ñu imaamu Muslim rahimahullah mu ne ki ñu al-Hasan ibn Rabi' ibn Sulayman al-Bajali ah, Abu Ali rahimahullahu ta'ala qaala haddasanaa Abul Ahwas ki ñu nettali mooy Abul Ahwas Sallaam ibn Sulaym al-Hanafi mawlaahum al-Kuufi rahimahullah an al-A'mash moo ko jëlee ci Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi mooy Abu Muhammad al-Kaahili mooy al-A'mash an Abi Waa'il mooy Shaqiiq ibn Salama waxoon nañ la mooy Abu Waa'il al-Asadi al-Kuufi mukhadram an Amr ibn al-Haaris gis nañ ko sànq nekk frère Zaynab moo ko jur. lan laa waxoon sœuru Zaynab freeru frère Zaynab euh, euh, mooy Amr ibn euh, doomu kii la frère Zaynab nekkoon ki nga xamante ne nii mais sauf que dafa am ñu ne doomu sœuru kii Zaynab moo ko jur voilà loolu it wax la waaw am na ñu ne frère am moo ko jur waaw frère Zaynab moo jur Amr bi am ñu ne noo du lool de sœur Zaynab moo jur Amr bi lu mu ci man doon wallahu ta'ala alam an Zaynaba mooy de toute façon mooy al-Harith ibn Amr ibn mooy Abi Dirar ah nekk frère ki nga xam ne mooy sayyidatu Juwayriya eh, zawji rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kon an Zaynaba kon Amr ibn al-Harith jële ko sayyidatu Zaynab imraati abdillah qaalat qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam tasaddaqna ya ma'shara nisa walaw min huliyikunna wa walaw min haliyikunna loolu it am na mooy mu loolu mooy benn bi waaw xuli yi mooy li nga xam ne mooy bu deeru bari la danta xalyikun mooy benn bi seen seen même bu dee takkaay la waaye min xuli mooy ci seen takkaay yi voilà voilà nee na qaalat faraja'tu ila abdillah fa qultu innaka rajulun xafiifu zaati al-yad wa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad amarana bis-sadaqati fa'tihi fas'alhu kon nii la ko al imaamu ëndee ba ni nga xamante ne nii noonu la jeexee wallahu taala a'lam kon nag noonu la ñuy yem kon ci hadis bi noonu ci wàllu taxriij beek